أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم حريص عليكم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله jërëjëf oustaz Mouhamed Idriss ñu ngi ñaan yàlla kalimaat yu sell yooyu yàlla na doon ay yokkute ci ñun ñu ngi ñaan yàlla leeru alquran yàlla na feeñ ci ñun ci jëmmuy boroom guddi gi moom mi nga xam ne ku ko lebal benn mu fay la fukk ku ko lebal fukk mu fay la téeméer waaye ku ko lebal téeméer mu fay la junni moom Muhammad mi nga xam ne mooy defal jaam yi loo xam ne xel munu koo nangu moom Muhammad mi nga xam ne mooy defal jaam yi loo xam ne yaakaar mu si ci woon tàbbi keroog dafa am lu ñu for ci peggu sëriñ bi ci ay nettalam daf ñu doon nettali benn soxna benn soxna soo xam ne ku taaru la woon fu mu dëkkee booy xool ci taar kenn du ko jot ci bépp boor yàlla def soxna soosu moom ci boppam dafa ndóoloon ay waajuram ndóol waaye ay dëkkandoo ñépp ay miskin lañ yàlla def soxna soosu benn boroom alal gis ko bi mu ko gisee mu xemem ko lool bi mu ko gisee mu bëgg ko lool mu dox jëm ci moom pour def ko soxna yàlla def bi loolu amee boroom koom bi daldi koy jël muy soxna bi soxna si waree sëy si nag koom buur walla boroom alal dafa am nu ko yàlla nu leen yàlla teggee mooy lan bu ñu yéegee rek fàtte nañ ñi leen faloon buur yàlla da koo bindee noo xam ne bu ñu xasee egg seen jëmuwaay fàtte nañ ñi leen joxoon doole yàlla def waa jooju mu wax soxna si ne ko fi nga dëkkee day da nga ñàkk say wayjur ñàkk dama bëgg yow nga toxu si ànd ak sa njaboot yëpp fekk si ma fi ma nekk ñu jàpp céet ga soxna si daldi dem sëyi bi mu sëyi jee boroom kër gi comme dafa amoon koom mu defal ko lépp loo xam ne war nañ koo defal ci teraanga jëm ci jigéen bi mu ko defalee mboolem teraanga mu daldi koy jox benn tengaade boo xam ne wurus la mu ne ko lii nammuma ci dara togg loowu ma la fóot loowu ma la paaseloowuma la li ma bëgg ci yow lenn dong la boo xëyee sangul ba set nga sol li ngay sol jël tengaade wurus gi teg ko sa kaw bopp gi nga ma jàkkaarloog yow ma lay xool nga may xool bi loolu amee soxna si di ko def ba bés ñëw benn waay daldi jékki-jékki romb ci buntu kër gi di benn miskiin mu daldi ne eey yéen waa kër gii ana kan ci yéen mooy jël loo xam ne moom la gën a bëgg ci biir dundam ana kan ci yéen mooy jël loo xam ne moom la gën a fonk ci biir dundam jox ko ngeen ci mbindeef muy kan muy Muhammad sallallahu alayhi soxna si bi mu déggee loolu mu tàggali koog sagoom mu jox ko lépp lu mu amoon ba mu jël li nga xam ne mooy tengaade wurus googu daldi koy jox koo miskin googu doon yalwaan bi loolu amee ñu dox ay fan borom këram nemmeeku loolu gis ne kat lim ko joxoon muy tàngaade googu nekkatul ak moom mu laaj ko ci ay pexe jigéen ay pexeem mu leem-leemal wax ji mu dem ba mu soof borom kër gi mu ne ko waaye yow soxna si tey moom dinga ma wax tàngaade wurus gi fu mu dugg bi loolu amee mu daldi ko ne man kat bés dafa ñëw benn miskin jaar ci buntu kër gi mu ne ma ana kan ci nit ñi mooy jël li nga xam ne moom la gën a bëgg jox ko ngeen ci bindeef man ma xool li ma yor yépp lenn rek laa ci gën a bëgg mooy tengaade googu mu ma jox ma daal di koy jël jébbal ko kooku bi loolu amee boroom kër gi daal di mer buur ak qualité ak jikkoom daldi koy jàpp duma ko duma ko duma yu métti dem sax ba dagg loxo gi ndaw si dellu doon kuuñ kuuñ boo ko déggee ci olof mooy koo xam ne loxoom dafa dagg yàlla def yemu ci mu fase ko soxna si buub ay bagaasam dellu kër baayam ñuy dox ay jamono ay jamono ay jamono ay diir beneen waay daldi gis soxna si bëgg ko lool sopp ko loolu jox jëm ci moom ne ko kat man dama laa bëgg a jël comme soxna waa ji ne ko soxna si ne ko nangu naa ñu waajal mu dem sëy bi mu demee sëyi buur boobu it wala borom koom googu tamit ne ko comme boroom koom yi ñoom dañoo taamu seen soxna du def dara mu jël ñoo xam ne mën nañ ne ay jawri nañ ne ko kat dama euh, jël leen soxna si ngeen yóbbu ko dem sangu ko lépp loo xam ne lu war ci moom la ngeen def ko soxna si daldi gàntal li tax mu gàntal mooy lan bëggul buur bi xam ne ndeke loxoom bi kuuñ la bi loolu amee ñu bàyyi ko moom ci boppam mu dem bëgg sangul bi mu demee di sangu loxo gi nga xam ne moo doonoon kuuñ dafa jëloon ay morceau ay imperméable takk ko ci mu dem bay waajo sangu di dindi morso yi di dindi morso yi di mbuus yi di ko dindi dem ba benn mbuus rek des bi mu ko tijjee rek mu daldi gis loxo gi meloon comme ni mu meloon mu daldi yuuxu yuuxu gu metti waa kër gi yépp ñëw jaaxle lool tiit lool ñu dalal ko ba mu dellu ci sagoom bi muy dellu ci sagoom rek mu daldi jékki-jékki beneen waay goo xam ne ci buntu kër gi mu ngi taxaw daldi ne ana kan ci mbokk jullit ñi mooy jël li mu gën a bëgg ci biir dundam jox ku ngeen ci bindeef soxna si bi mu déggee loolu rek mu tàggali kook sagoom jëkkëram gu bees gii lépp lu mu ko joxoon ci or jàpp ci lépp loo xam ne takkaayu jigéen la mu buub lépp daldi ko ko jox borom kër gu bees gi ne kat ah, lii kon ndaw si li taxoon mu doon yuuxu dafa tàggalikook sagoom wérul bi loolu amee borom kër gi daldi woo ki nga xam ne moom lañ jox cër yooyu mu woo ko mu ne ko doo ko yóbbu soxna si ne ko bàyyi ko mu yóbbu ko ndax li tax li mel nii dafa ma musa dal bés dafa ñëw mu nettali ko jaaruwaay yëpp mu ne ko bés dafa ñëw suma borom kër gi nga xam ne moom laa njëkkoon a am lu mel nii dafa ma daloon benn waaye dafa ñëwoon ci buntu kër gi ne ko kan mooy jël li mu gën a bëgg ci biir xolam jokk ngeen ci bindeef ma jël li ma gën a bëgg di sama tengaade wurus boobu bi muy wax tengaade wurus gi rek jëkkër gi xëm beneen jëkkër ga xëm ñu terte leen ba ñu jóg ba ñu ximmelee ko bi ñu ximmalee ko jëkkër gi nga xam ne mooy jëkkër bu mujjëm di borom këram gu mujj gi mu ne ko yow soxna si cangaade wurus boobu nga xam ne danga koo joxoon miskiin googu miskiin googu du kenn ku dul man mii ki nga xam ne mooy yelwaan mu ne ko yow soxna si man maay buur di nga xam ne maa la duma woon ba dagg sa loxo ci lan ci li nga sarax ngir jëmm yonente bi ndëkk jëkkër góogee nga xam ne moo defoon jëf du bon jooju tey moo mujj di yelwaan ba dajeeg soxna si nga xam ne moo def jëf ju baax jooju ngir jëmm yonente bi ndeke kii nga xam ne moo doon yalwaan ngir jëmm yonente bi kooku moo mujjee doon borom teraanga ba jëlaat soxna soosu nga xam ne moo ko saraxoon tengaade wurus gi kon ndax Muhammad li muy def xel mën na koo dékku déedéet ndax Muhammad li muy def xol mën na koo dékku déedéet kon jëmm jooju lañ bëgg ku baax ki wax ñu ko fi mu cosaanoo jaaruwaayam lépp ren nag nee na gàmm bi da koy commencer ci amul fiil sëriñ bi taalibe yi nee nañ joxoon nga leen digal na dëkk bi set dëkk bi set na sëriñ bi taalibe yi nee nañ joxoon nga leen digal nañu nañu nañu taaral dëkk bi taalibe yi nee nañ taaral nañ ba pentiir nañ garab yi sëriñ bi joxe woon nga digal ne bâche bi na rafet nañ ci def lépp loo xam ne taar la ngir jëmm yonent bi sëriñ bi nee woon nga dëkk bi na leer taalibe yi nee nañ lépp leer na taalibe yi nag nee nañu def nañ li leen war sëriñ bi kon nang leen gàmmul comme niñ ko bëggee boo ko deful nag taalibe nee nañ dinañ kii lool te sëriñ ak taalibe bu ñu kiyee li ci topp du rafet asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi samil alim من شر الشيطان الرجيم بسم الله الأول في عين آخريته في عين أوليته الظاهر في عين بطونه الباطن في عين ظهوره والصلاة والسلام على مجمع البحرين سيد الكونين والثقلين مولانا محمد الذي إن بجزت منه الأسرار وانفلقت منه الأنوار عين العيون منشأ الشؤون وعلى آله الأباقر وأصحابه الأفاخر والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم تبلى السرائر وبعد فالسلام عليكم من الله من لدن أزل أزليته إلى أبد أبد سرمديته على كافة المسلمين أينما كانوا على بساط الأرض شرها وغربها شمالها وجنوبها إخواني الأعزاء واعلموا أن هذا اليوم ليوم كريم بل هو يوم عظيم yowmun jalilun naam yowmun jamilun wa huwa yowmu ihyaa'i zikra mawlidu rasul annabi zalika sindiid al abi mawlana muhammad xayr xalqillah allazi laa yuraa قبله وبعده أبدا شخص يماثله في الخلق كلهم كأنما الشمس في الوجه إذا طلعت بل دونه الشمس نورا أصل منعدم arsalahu llahu li yuxrija annaas min zulumaati alkufri wa turyaan ila nuuri shukri wal imaan allah yujaazi anna anhu xayran fa hani an fa hani an summa hani an lakum li kaafati alhuduur ahli almajd walxuyuur fa jazakumullah xayral jaza wa ja'alna xayral xalaf li saalihi salaf tahiyatul ijlaal wa takbir ila kaafati abnaa'i Sénégal min alcharq ila algarb min alchamal ila aljunub a'azzakum allahu wa ayyadakum أسلم إخواننا الذين جاءوا من الدول المجاورة لهذا البلد من غامبيا من جزر رأس الأخضر من غينة بيساو من غينة كوناكري ساحل العاج موريتانيا بوركينا فاسو نيجر تشاد حتى إخواننا الذين حضروا معنا في هذه الليلة من سودان الشقيقة الله يجازيكم خيرا ولا أنسى الذين جاءوا من وراء البهار من أوروبا كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا كذلك من جزيرة مارتينيك ومن كندا والولايات المتحدة الأمريكية wa min argentina fi janubi tilkal qaara bi sururin wa bi farahin faa'iqayn wa bi marahin wa ghibtatin daafiqatay ilaykum wa ila allazina kaanat lahum tamanniyaatun lil xudur walakin allaha yafalu maa yurid kullu amin wa antum bi xayr wassalaamu aleykum wa rahmatullah qabla al ixtitaam astadrik xamaati wa asxaari alladina jaa'u min almamlaka alalawiya almaghribiya fa nahnu antum wa antum minna allahu yajaazikum xayral jaza yow yàlla borom bu tedd bi yow bi yow ki nga xam ne yaay njëlbeen yaay aji mujj sang bi nee na yow yàlla mi nga xam ne yaay njëlbeen yaay aji ku mujj yaay cay waaye yaay faw ne yaay sa cey yaay faw lépp fi la la fekk ne yàlla lépp fi la la fekk waaye lépp fi la lay bàyyi ne waaye lépp fi la lay bàyyi yaa sàkk ne yaa sàkk yaa fent yaa fent yaa amal yaa amal yaa mellal yaa mellal ndar kepp nga ne ndar kepp nga pekkew nga pekkew nga ñu ngi sukkaat sa kanamu màggaay bi sang bi nee na ñu ngi sukkar sa kanamu màggaay bi di boot suñuy loxo di boot suñuy loxo di nangu ne benn borom amul kudul yow yàlla di nangu ne benn borom amul kudul yow yàlla ñu ngi dagaan sa yërmande ne mu ngi dagaan sa yërmande say mbaax say mbaax yàlla bu mu dakk mukk ne yàlla bu mu dakk mukk di walwali di walwali ci kaw Seydina Muhammad sallam sallallahu alayhi wa jëmm jooju nga xam ne sang bi nee na jëmm jooju nga xam ne musta giseef ne musta giseef ca la ca la ca lay dikk ca lay dikk ñu toll ci fu ñu toll yeneen mbindaafoon beneen mbindaafoon mel ni Seydina Muhammad ne bi mel ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ci mbindab yàlla sang bi nee na benn kott la woon ci mbindaaf yàlla dootul tollanti kooti mukk nee dootul tollanti ko mukk nee soof na yàlla sappi na yàlla keneen ku mel ni Muhammad nee keneen ku wa sallam di feeñ jamono loo naw sawaay nee loo naw sawaay ak li tax nga ndaw ko ne loolu le mu ko fagu ci Seydina Muhammad ne loo rëy mu la ko jox nu mu la ko joxee këréel loolu le ne ci jëmu Muhammad dong la sallallahu alayhi wa sallam sang bi ne moo jiitu lépp ci moom la topp dara jiituwul. mais dara jiituwul. Muhammad topp. Muhammad topp. ku dul yàlla subhaanahu wa taala. yërmande gi yàlla. sanga bi nee na yërmande bu yàlla. ne yàlla nay baawaat yàlla nay gën di koo xam ne. yaa ngi roy yoonam. keroog yowmal qiyaamati maa ngi nuyu mbokk jullit yëpp sëriñ bi nee na mu ngi nuyu mbokk jullit yëpp ak fu ñu munti bawoo ak fu ñu munta bawoo ci gox gi ci gox bi gox goxaan yi ci gox goxaan yi àdduna yi ci mboolem wàll adduna yi ñu suñu buumi kóllëre bi nee na ñu ngi beesal suñu buumi kóllëre ci jëmm yooyu sang bi nee na teg ñaan yàlla ñu yàlla nangul ngeen ngeen nangul ñu loolu. sama xol sedd na guy. sëriñ bi nee na xolam sedd na guy. wallaahi sama sedd na guy. ne wallaahi xolam sedd na guy. dañoo daaw jéeg. tant bi. ne tant bi. ne yonent bi bég na. ñu ne daaw. ñu ne daaw. yonent bi muuñ na. ñu ne reen yonent bi reena mënoon a wax ci bi xaqataay ne bu yon nit bu noon a waxan ci yonent bi xaqataay ne sang bi ne ne kon danañ ne yonent bi xaqataay na ren rafet na ne rafet na jekk na jekk na sang bi ne ne yàlla nañ yàlla mosal ci cat yaa rabbi seen àddina yàlla na taaroo nii ne suñu àdduna yàlla na taaru nii yaa rabbi yàllaahu ne li ngeen jàggalee lii képp kuy jullit ne képp kuy jullit bu ko gisee bëgg ne suñu dund yépp ne yàllay mbégte yaa rabbi ne mucc te muccule raw te rawle ne li ko ne range bi jéggu daayoo la ne dafa kaar ay jullit ay jullit ne ay maire lañu dañuy jiite ay mairie ñoom ak seen sponsor ne dégagé ay téeméeri téeméeri million def ko ci Noël ne te defaluñu ko Seydina Mohamed waaye Isa lañ ko defal ne ana ñu ci diine catholique ne Noël li ci yooni jullit ne 31 li ci yooni jullit Isa lu mu tedd tedd ne Isa lu mu tedd tedd ne yomal qiyaamati yaayam di Mariama soxnay Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam nekk denc sa yaay nag nekk sa kilifa ne fiiraange boobule ne bu ko yàlla mayoon fii ba Kaolack dana ko def zone de ne fii la ko yàlla tolluloo ne yow yeneen bi sang bi ne ne mu ngi lay seedeloo nee giñ na ci yàlla bu dooleem passé woon fii ci fii ne li ñuy defoon dakaar ba mu mel ni Paris ci feetu catholique yi te jullit yee ko def wallahi nee na dana def lu ko ko raw sang bi nee fan yi boo gisee Dakar dafay mel ni ne yaa ngi New York ci Amérique wala Tokyo ca Japon wala Ottawa Canada wala Sydney ci Australie sang bi nee na ay jullit lu téeméeri million lu ñaar téeméeri million ay téeméeri téeméeri million di jàppal courant rek ngir ne Noël la ne mag ñu baax yi bu ñu jeexee gone yi ñuy nampatal ci lii ne ana fan la lislaam di dem sang bi ne na ay jullit ko def de ay Père Noël ay Papa Noël ah ne lu tax def ko ñu ko ci tamxarit korite korite tabaski kasu rajab kasu rajab juddu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nee na lii mooy wane ne ñu yées lañu seen fal yi danañ folleeku dootuñu doonati dara yàlla jéppi leen seydina muhammad jéppi leen xalwaan la ñuy mujje sang bi nee ne yàlla nañ ci yàlla nañ ci bokk buñ ci bokk mukk yaa rabbi taaral ngeen nee taaral ngeen bu yowmal xiyaamate wallaahi giñ na ci yàlla bu yowmal xiyaamate ne yonent bi dana leen joxañ baaraam ne sigil ngeen ba yàlla fayal jaam yi bi ne ne wallaahi lii ngeen defal Seydina Muhammad de du ngeen ko ci bukk sang bi nee na yàlla yàlla dimbale bi xormati Seydina Muhammad ne tànt bi rafet na dëkk bi set na ci kaw ci kanam ne million yooyu mënuñu ko def classe ci université bi ñi am baccalauréat ñu orienté leen te lii toj oto yi di ci accidenté nit ñi di dee ne lu tee ñu def ko foofu ne hôpital yi ñi fa tëdd amuñu ordonnance lu tee ñu def ko foofu jigéen ëmb ba di di matu ñu dugal ko ci sareet ne lay jëm ne kooku de àllaxira lay jëm seretu mbaam ak jigéen biy mbatu jàmm mu ngi foofu sang bi nee na te ñu def centaine de millions yooyu ambulance def ko ci communauté rurale yi ñoom ne ñoom nañ même seen oto yi dañ koy tent bugguñu kenn gis leen te seeni bureau def ci climatiseur téye naa leen yégal nekk nañ seen doom yi fii yóbbu leen yiy jàng te seen alal la sang bi nee ne ndax lii dana yóbbu réew ab kanam nee am na fu ñu naan Vietnam Vietnam de Sud ak Vietnam de Nord ne guerre mu nga fa woon dem nañu ba mbóot lañ doon lekk mbóot mi ñu naan fàllir kii lekk mbóot nee xam ngeen ne kooku sonn na de nee waaye tey Vietnam mooy jaay senegal ceeb nee kon ndeke ñun wax rek lañu nekk nelaw rek di foo rek di caaxaan rek nee am na réew bu ñu wax Corée ci Pyongyang wala Séoul senegaal moo leen rawoon ay fusée ay avion ay bateau ne ñun wele sax defaruñu ko dañuy jégg rek ne sang bi ne xanaa fii bii la jom du fi am ñu newal wax yi baril jëf yi ne Cheikh Ibra Fall Babul Muridiin nee nañu wéy rek ñiy wax di wax ñiy jëf di jëf nee wallaahi du yàgg mukk ba yàlla fay wax bàyyi jëf sang bi nee ne yàlla yàlla dimbale di jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa nee gis na taxawaay yi ne doolu leen laxasaay rek bu leen delloo gannaaw mukk li yóbbu ñële mooy ñu yóbbu ñii rek ku defaral xeetu Mohamed defar bu baax nga baax la fi baax le fale ne waaye ku seetaan xeetu Mohamed ñuy ndóol sa mujj ñaaw rek ne ana Carpo jeex na ana Blaise Diagne ana Ngalando ana Senghor ana Abdou Diouf ana ki fi jóge barki démb mu ngi wéndaalu rek wéndaalu rek jeex na takk ñi fi nekk nii yàggatul wa kullun maa huwa aatin fi zamanin xaribun ne démb kay moo waaye fi ak junne at bu la fi mu ngi ci yoon di ñëw nekku ci fallu rek même numéro téléphone am daf koy soppi bëggatul am benn xarit bu dul yu bees rek sang bi nee ne loolu baaxul de ñu tingoom la ba nga yëg gësëmal ñu for waaye li ñor nga lekk lu ñorul nga def tooli golo ngeen di sànnante sang bi nee ne lii de caaxaan la nee mbokk sëriñam yi ne du ngeen dund tey gàccew na bu njëkk gannaaw mu koy ñaanal di ko jàjj di ko soññ tey sëriñ mooy daw ganaaw buur ceeb bi nga àndi diw bi nga àndi nangam nangam nangam di dem ci poosi rek sang bi nee na sëriñ si tey leen kurus toog ci der yi bakki yàlla kaññe ko lépp dana la fekk sa biir néeg ne li ngay toog ci buntu bureau bi di yelwaan ne na nga tuddee ay baatu yàlla yàlla faci say aaju du damm sa kaw sang bi nee ne sëriñ si yàlla na leen yàlla dégguloo kaddu gi bi jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi sant ñi wér yaram bi docteur yi sage-femme yi ne mbooloo boobu yépp mu ngi leen di nuyu ne yàlla leen yàlla fay waa Croix-Rouge corps paramilitaires yi gendarme yi policiers yi koor gi yépp ne fàttewul kenn ñi sol te ni ñi solul te ni ne ñépp sant na leen ni ñu yore ndox mi ñu yore courant bi mu ne ñépp sant na leen ne ku mu tuddul ci làmmeñ it ne xol tudd na la caméraman yi journalistes yi animateurs yi techniciens yi ne ñépp sant na leen ne journalistes yi ne waxoon na ko fi daaw ne dana ko feddali seen liggéey na ngeen ko da ngeen def de am na ñu toog daal yàlla taxul de yéen rek la ñuy ragal buñ defee journal génnee walla tele wala rajo wax ne sang bi na ne ngel rek ne ngeen ko vérifier bu awee yoon rek na ci li ko moy ñu taal réew mi réegi ne politicien baaxul de amuñu ngor seen diine soriwul ne dañuy xataraay nga foog ne kii mooy dëgg dëgg dëgg dëgg doomi réew waaye xataraayam yooyu poosam rek falu tey déwén nga am million ay million ñaari at ay milliards foo ko jëlee da randal ay sëriñ di leen làkk day ñaan ne oyofal sàcc ak ki koy dencal ñoom ñépp sàcc lañ sàcc ak ki koy ñaanal ngeen wuraaw mooy ndeyu sàcc te yàlla sax jëppi na sëriñ soosu yaara bi ne du la mos wuyu ne réew mi soxla na alalam nañ ko ne du jàmb am ku toog xanaa kii ndax président la àndal am Seydina Mohamed la àndal ne xam na ko nag xam bu wóor ci yaayam même ne waaye bébé yaayam faatu demul ci kër ga ba ñu robee ba dem ngir kóllëre ku faatu mu ñaan delloo buntu këram dafa njuul dafa xonq ne kumpam la ne soxlawul dara ci moom ne nañ jël seen lépp mu des ak yàlla delloo na leen ko li ñu àndoon ci gàmbu bi delloo na leen ko waaye ndaxam na ku fi xiif ne waaye du leen mos a jox lu du ñu a jox mukk lu lewul ne bu génnoon àdduna tey jii ne kenn du leen sonal ci dara moom ak ñun dëgg ñoo ko liggéey ummatu Muhammad yii ne yàlla la yàlla nañ ko bokk dëkk yaa rabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne waa rajo bi ne bu mu doon ci rajo yi ne sant na ñépp di alfayda bu Ibrahima ya Saalum FM RTS Walfadjri Sud rajo privé yépp ne ba ne lu di ñaan rek li muy wax ne xam na fum ko jëlee lu ko leer la ne bu leen ko yokkal rek déedéet ne waaw ne bu ngeen di wàññi tamit ne bu leen wàññi ngir intérêt ñii di lor xeetu Mohammed ba melaa ngi ñëw de yow ma usine tuhaddisu akbaaraha ne da nga tëdd ci lalu hôpital ne ñareet jeexal nga boo dee caméraman boo dee journaliste jeexal nga ñu yeew sa ñaari loxo mooy baaram yu dijji ne ndeew du ñu yeewu loxoom yépp ñaari baaram yi lañuy ñuy yeew yu tànk yu loxo te teg loxo bi ci kaw biiram balaa muy néewi dugal ci morgue gi mu sedd ba mu consolé yeew say ŋaam balaa sa gémmiñ di gàppeeku gëmmu loola wa balaa sa xef yi di wow buñ la jëlsi di la roose ci ndox mu tàng ba nga déconseillé wu ñu sang la ñu soxlaa sang laxas la doonatoo kenn bu dul Abdullahi nekkatoo président du attaché de cabinet doo directeur de cabinet doo conseil doo maire doo député doo ministre Abdullahi kese ne nga nga jaaxaan ci buntu jàkk te daaw fa dem ne taalibe bi nga doon xeeb mooy sëriñu jàkk ja laas kaalam tiim la allahumma innahu abduka wa abna abdika wa abna abatika sang bi nee na lii tiitlu na de allahu akbar sa jaam la sa doomi jaam sa doomi jébét bi nga doom be fur dootoo del si abadan sa soxna keneen takk ko sa jëkkër takk na keneen sa lal keneen mun mun na eh, mën ci tëdd say takkaay jaay nañ leen donn nañ leen say oto wanteer nañ leen ñu wuti tableau bu tuuti teg sa kaw bàmmeel nee la teel décédé la teel jeexal nga sang bi nee nañ dellu ci yàlla ne yàlla na ko yàlla yombal yaa rabbi bi jaay seydina Muhammad ne am na lu muy adressé waaye ci médecin yi lay jëm ne nañ ko déglu bu baax ne xam na renseignements généraux yi ñu koy déglu bu baax bu dee CIA bu dee FBI bu dee Mossad du jeex ne waay lii ñu ngi ciy def ay milliards tey di ko jox docteurs yi ni ngir yàqal lislaam ne ki ko tàmbale ne ñu ko tuddee Fredwill ne moo wax turam lu mu jur baax na ne dafa ne woon ne fii ak deux mille cinquante l'islam dana doon deux milliards et demi ne ñu ne nañu teel a jóg yàq njuuri jullit yi bu ñu bare ci doom ne Fredeville ne moom am na ci pexe ku dem hôpital di wasin rek bu ñu nangu mu wasin nañ ko def césarien opéré ko benn yoon bu ëmbatee ñu opéré waat ne ko nag bu ñettelee da ngay dee ne ko dootul jurati ne gis ngeen ko hôpital boo dem booy matu booy nakk-nakk rek ñu xotti sa biir nii ndax xewoon na ci maam yi déedéet pexe bu jóge ci kaw la ngir xeex lislaam rek ne mu ngi ñaan mbokk médecin yi nañ seet Seydina Mohamed ñu sey taraayi bamel seet yomal qiyaamati loo defoon danañ ko danañ la ko won sang bi nee ne yàlla yàlla dimbali ne ñetti bés yi nañ ci bàyyi xel yow ma wulittu yow ma amutu yow ma ubasu hayya ne raglu na de bés bi ngay juddu tiitlu na de ca ngay baaxle ca ngay yàqule sang bi nee na moo tax yonent bi nee góor gu nekk li sa ndigg na ko sàmm ba gis jigéen bu set nga jox ko ko bàyyi setul ndey setul fu doom di setee sëriñ bi di ñëw du tudd si noddu ndeyjoor li xam càmmoñ ñu tudd la bu sëriñ di génne rek ñu door musique kenn du dëggati musique yi dara baaxu ci ne <laughs> dañuy dégg nañu dañuy reer sama dernier concert balaa weeru koor dinaa des sama dernier concert kon baaxul bu baaxoon nga def ko ci weeru koor ba nga dégg na sama premier concert bu ñu korité ba pare maa ngi ko def béréb sàngam bu baaxoon nga def ko ci weeru koor musique boobu yuuru xale bi jël na ko du def du nekk góor yàlla mukk yàq doom sang bi nee na yàlla nañ ci yàlla mosal yaa rabbi wa yawma amutu kero ba ngay faatu yaa ngi nekk xojju te gisatoo yaa ngi ŋaas sa gémmiñ mënatoo ñepp sa nopp yi bu ngi ne xaŋ déggatoo yaa ngi yuut mënatoo ko pomp tey nga génn kër gi te yaa ko tabaxoon du ñu lekk du ñu naan tànk suluñu la sang bi nee ne yàlla yàlla de sutural ñu ne bi ma yomal xiyaamati yuur dana bax ñi nit ki dana ñàkk ba lab ci biir ñàqam ni jën di labe ci biir ndox ne kii yàlla tiniwul keroog fan ngay jëm sang bi ne ne yàlla yàlla dimbale bi jaayi Seydina Muhammad ne yu ñu mel buñ ko bëggoon a topp ne gàmmu sax duñ ko mun ne waaye jàngal leen ci li ñu nekk fii tey bu ko defee ne du ci yàlla dee ci yàlla dekk sang bi nee na yàlla yàlla def loolu yàlla tas yaakaar ne gis na jëf yépp rafetlu na ko ne yàlla yàlla taxaw leen bi xormat Seydina Muhammad ne di jaale ku baax yi Cheikh Mohamed Mansour ne yàlla na gis Seydina Mohamed ne yàlla bu ko cat jiitu mi jaay Seydina Mohamed ni sant kër sëriñ sépp fi teew ñi jóge Guinée Guinée Bissau Guinée Conakry Côte d'Ivoire Mali Mauritanie Burkina Faso Cap-Vert Niger Tchad ba Soudan ñu jóge ba Martinique yàlla mi fi nekk rek moo fi indi suba suba dañuy jëlaat avion dellu seeni réew ne mbugal bi rey na de ne yàlla leen yàlla fay ne yàlla bu yàlla tas seen yaakaar bi xormat seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ku baax yi sëñ Sidi Muxtaar ne yàlla fi yàgg te wér ne dañuy dogale dogalee ren màggal bi sigil na mboolem jurit yi Touba Kañaan nekku fa siisante nekku fa fépp ñu jaaroon balaa seen bésu tey wane nañ ko reen ba ci kankan Cheikh Fatama di Haydara lu mu def ci jumaa tuubaa ji feeñal nañ ko nettali nañ ko nee sang bi na lii baax na de waaye ba nga sonnee ki la dimbale ba nga noppaloo nga fàtte ko du ngor du diine ba nga jekkul ki la mu la loon nga jekk fàtte ko ne loolu rafetul ne wallahi giñ na ci yàlla Tuubaa deful ñu loolu ndax màggal bi xaadimu rasuul dafa ne fu waay màggal baax na ne waaye ki ko yóbbu Touba sëy Fadilu Mbàkke la ne yàlla nañ yàlla taase ci barkeem mu di liggéey jumaa ji dem béréb jumaa ji càng mu wër fu bëri kenn joxu ko dara ngir mere ko foog ne dafay dagg seen wërsëg kenn joxu ko dara muy ñibbi ne moom dootul laajal jumaa ji ne waaye fu muy nëppaloo ci ci ron benn keru garab la seen ay fas di ñëw ne jaas ci kanamam li mu soxla woon ci jumaa ji Seex Fanta borom fas yooyu ne moo la ne ne ko moo la ko jox ne te boobu téléphone amul naka la xaalis boobu dikkee ne karaamatul awliyaay ne kon ñoom bu ñu feeñalee loolu de kooku di maam ci kër gi ne kon ñoom de bëgg nañ te lii sëñ Fàllu moo ko nettali nopp boppam dégg ko ne ko yal na yàlla fay leen lii di Tiwaawoon lii di Ñaseen lii du Madina ne mu ngi sant ñépp ne xalabul kenn ne daayira mu bëgg a guddi mënoo jaar ci tur yëpp. yëpp. waaye sant naa ñëpp. mais sant na gis na seen taxawaay. ci kaw ci kanam. raw ak rawle. bi xorm na Muhammad. sallallahu alayhi wa ne li def ba def. mooy lii. ne yàlla xas na ko nangu. njaboot bi. ne mu ngi leen di dégg ne bu leen mos a seen loxo ne da ngeen di yelwaanal Seydina Muhammad ne bu ngeen amee téeméer lekk juróom-ñaar fukk yi fanweer yi ngeen jox ko Muhammad ne du baax de ne bu leen laaj kenn bu dul yàlla ku leen ci fekk si baax na ku leen ci fekkul baax na nee njabooti sëñ bi wàcc leen ci suuf ba maas ak suuf nekkoon da kawe ba lépp ñépp seen leen ci kaw ne benn nettali ñaari nit dañu dugoon xalwa di ñaan ndax ñu bokk ci góoru yàlla yi ñu dem ba yàlla nangul leen ne waaye ci kaw condition ne balaa ñuy fal waliw pok dañuy mar tànk ki gën a yées ci dëkk bi ah bëggoon nañu doon waliw yàlla nangu na ko waaye pour ñu doon ko pour pour ñu foon tànk ki gën a yées ci dëkk bi ñu doog ñu soog ko doon nekkente gi daaw génne dem ci marché ba benn dox mu nga fa woon lekk na ci mbalit bi tëdd ci kaw ceeb bi di xalangu rek waa ji yoor te tànk waa ji daldi ko foon mar dox bi ree ne kon ci dëkk bi maa ci gën a yées kii dox la ah kii du dof de tant bi am na ku toog ci suuf ñépp di fëgg seen mbubu ci kawam ndeke barkeem moo tee tant bi kan la ci nit ñi am na ku fi nekk dallam yépp pindi feer la waaye moom rek la yàlla di déglu ne ba waa ji delloo kër ga mu fekk kële dool waliyu kaamil mu ngi leer rek mu ne ko yow tànk kan nga fóon ni mu ne sama tànk bopp dama téye ne dëkk bi maa ci gën a yee man tawaada lillaahi rafahu ku wàcce boppam ngir yàlla yàlla yëkkati la ne waaye ngand ngandelu di jaay juddu mu ne bu juddu dong rafetoon bu ne kon bu ko jigéen di def duñ ko yóbbu ci biir néeg wala wano ci pecc ba lañ koy yóbbu diw laa sant diw laa sant diw mooy moom ne léegi dem nañ ba ay théâtre yu dong la di caaxaan rek ne moo tax am ñu naan gàmmu bidaa la gàmmu yi xew tey de moo gën a bon bidaa doo dégg yonent bi doo xam yonent bi lekk sa biir ne guuj ngay bobbali rek sang bi ne boobu waxi bidaa la waaye gàmmu yàlla kese yonent bi kese ne loolu jaamu yàlla la boo yàggee déglu gàmmu nga xam yonent bi bëgg ko boo tëddee rek da ko gis te yonent bi nee na ku ko gis ci gént moom nga gis te ku ko gis ci baatin da ko gis ci zaahir nee te gis ku gis yonent bi da nga texe sang bi nee na yàlla ñu ko yàlla may nee am na ñuy dund ba dee duñ ko gis nee yàlla buñ ci yàlla boole am na ñoo xam ne at ba at lañ koy gis am na ñoo xam ne weer bu ne ñu gis ko am na ñoo xam ne semaine bu ne ñu gis ko am na ñoo xam ne aljuma bu nekk ñu gis ko ñii ñu gis ko ñii bés bu nekk ñu gis ko ñii képp képp bu ne ñu gis ko ne wallaahi am na ñoo xam ne jaxaran dañuy gis Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ne benn xilaaf amu ci sang bi nee na nañ bàyyi caaxaan dellu ci yàlla dellu ci Seydina Muhammad yëngu-yëngu yi ci dal lay mujj de kirib karab yi ci yàcc lay mujj de mbuxum yi du leen jig de di fajoo ca alalu jàmbur rek ba xëy dee rek ci caaxaan nga ko amee woon yàlla mbugal la àdduna mbugal la bamel mbugal la yomal xiyaamati sang bi nee na yàlla yàlla dimbali ne taalibe yi aju ci kër gi soppe yi xarit yi li ngeen di dégg sànni leen ko li ñuy teg deram moom nangu na ko jëm ci yàlla du sëgg for feebar mu ngi ci ñàkk mu ngi ci ndool mu ngi ci seytaane mu ngi ci naasax mu ngi ci yàqkat mu ngi ci ne gis ngeen fan yi coow yi ko topp ne soñ bi dañ ko audité tabax yi muy tabax fan la ko jëlee nañ ko laas kuréel si julde ba ak sondel ya ñoom xam nañ ci lu wër nga di nelaw kii di rekk ba bërset mu wax yàlla awtu mu bañ ne wallahi yàlla du ko def nekkal ko mu nekkal la rek ne daara bi ñu romb ba yëngu-yëngu yi amee ne sëriñ bi hélicodrome lay tabax fu fi ay hélicoptère di wàcc ne gis nga li ñu yàq xelu réew pour li mu tabax daara ji def ko defal ko ay laaf ne gàtt xam-xam kese la diggante saañ ak géej gi dëkk nekku ci garab bu mag nekku ci nawet bu ngelaw jógee taax bu tooy muñ la ko joñe laax yi boo jàngee aéronautique li laaxi avion di dem ngelaw ne loolu dong la de pax yi ci ne ngir ngelaw pël bañ a laal taax curiosité boobule la di si rek fee ay hélicoptère di wàcc li seen ne waxuñu dëgg daara alxuraan la ne bu leen xeex ak bu leen ŋaayoo bu leen dogoo bu leen def dara ñi wax nañu wax rek ñun ñuy jëf ne bu yomal xiyaamate danañ xam li xaw sang bi na ne yàlla nañu yàlla baaxee bi jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne mu ngi beesal kóllëreem ci mboolem doomi aadama yi ne ñépp ay mbokkam lañ di si Cheikh Omar Fuutiyu diggante moom ab Karim Abdou moo ko jox wir di tijaan di laazi di wazifa di hadara mu jox Mara Wele mu jox Malik Si kóllëre boobu mu ngi tey du puukere waaye feeñal kóllëre beesal kóllëre waaye kóllëreem diggante Thierno Mody Diallo ak maam Abdoulaye Niass waaye diggante Serigne Moulay Hassan ak Khadim Rasoul diggante Cheikh Fanta Haydara ak sëñ Fallou ak sëñ Modou Moustapha ak ñu ñii ak ñu ñii lépp jitaay bi attanu ko sang bi ne ne yàlla yàlla fay ne gis na waa université la def ne xolam sedd na waaye na ngeen dolli sëriñ si yépp seen photo na ko ci def bu leen bàyyi kenn fan nag ko amul photo ci kaw ci kanam rak raw ak rawle ne léegi nag li mujj ne dafa bëgg a teyil sëriñ yi addiya mustoog a dugg ci gàmmu ji ne waaye kat bu leen déshonor seen bopp dem di ci xiiroo ñi daaw ne bëggul loolu de dib sëriñ la dib du sëriñ ne wax boobu sëriñ rafetul ne moom bi leen di jàppal addiya fànn boobu ëpp leen ko ci sërif yi bari nañu axlul mulaa am nañu batul am na zahara am na ñii seen bàyyi moo namp ci sëri kese ñu woote sëri ñii seen ndey moo namp ci sëri ñu woote sëri ay dara du sant ay dara tur la mooy gaynde bu ndaw mooy gaynde bu ndaw ne waaye kooku loolu jarul pukerewu ñun ñépp doomi aadama xawa lañ ormal Seydina Muhammad moo ñu ko boo ko ko defloo ne bu ngeen koy séddoo bu leen déshonoré seen bopp di ci xuloo kii sérif la kii du sérif ne dafay ñaawal derul islaam sang bi ne ne yàlla nañ ci yàlla musal nekkoon kenn ne ku nekk lii la yàlla may na ngeen ko jokkalante ne jarul di jóg di uh, waadante ngeen jox ko Cheikh Abdul Xaadir mu jox ko Sanjugu Kulibali mu jox ko shérif yi ne yàlla nañ ko yàlla woon nëgën yi déwén ne yàlla bu jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam